bële bu njëkk Seydina Abu Hurayra ah fitra de juróom la ak juróom ci fitra la bokk ak lan ashrun min al fitra fukk ci fitra la bokk waa mais loolu nuñ koy boole parce que riwaay hadith Seydina Ibn Umar yi moom radiyallahu anhu mooy mooy mu wax fi yëpp dugg na fi ahfu shawarib mooy qassu shawarib mooy qassu sharibi wa afu liha lool mooy i'fa'u liha loolu dugg na léegi nag mu def waaw léegi léegi léegi nan laay def ah nan laay def nan la ñuy dégg lool ñu ne la affaire bi lenn la xam nga riwaaye day daa am sikki sàkk bu sëy na Abu Hurayra bi alfitra loo xaw am xamsun min alfitra loolu sikki sàkk la <laughs> waaw te lool ci Sufyaan imaam euh, al-Hafiz ibn Hajar nee na lool euh, euh, wa huwa min Sufyaan lool ci Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah ci la jóge mu ne jóg ñëw na ci riwaaye imaam Ahmad xamsun min al-sitrat loolu gis nañ walam yu lam yasuq foofu moom sikki sàkkawu te noon gis nañ ko euh, imaamul Buxaari ci boppa ak imaam Muslim indi nañ boo xam ne amul sikki sàkk léegi nag euh, mu mu ñu ñëw ci côté kon ñu xam ne loolu daa leer moo tax al imaam ibn mu ne qaala ibn Daqiiq al-Iid dilaalatu min ala at-tab'iid fii azhar min dilaalati haadihi riwaaya ala al-Hasan mu ne tegtale que ne min bi day wane ne lool leen na min al fitrati waaw waaw al fitratu xam aw xamsun min al fitra loolu li muy tegtale que ne partitif la mooy day wane ne lenn lii de ci fitra la bokk loolu moo gën a leer fuuf que ne day tënk comme al fitratu xams xam nga al fitratu xams waxoon nañ la ko day tënk mbir mi ne kon fitra xam juróom kese la te loolu waxoon nañ la problème yi nga xam ne moo ci am waaw te loolu bokk na ci problème yooyu yi wane ne loolu noonu du loolu <laughs> waaw yeneen saa san da koo tuddee noonu fii ngir joxe importance am na ñu wax lool ne loolu la wane ne juróom yii muy tudd ci hadith Sayyidatu euh, Sayyidina Abu Hurayra bi ñoo gën a màgg waaw ci yi yi nga xam ne ñooy fitra yi waaw am ñu ne lool la ñooñ ne non am ñu ne non non non lii min bi euh, euh, day leeral mais waxul yëpp sax daa am yenn yenn loo xam ne moom la di voilà ñenn ñi ne adat bi moo tax dëgërul comme ñu la ko waxee woon mafhumul adadi waaw am ñu ne doo parce que ren saa sam dañ ko njëkkoon a xamal juróom yi kese lañ ko xamaloon après ñu xamal ko yi ci yokk moo tax mu wax fële fukk après mu wax ne euh, juróom yi ci fitra lañ bokk waaye bu njëkk ba xam xamsun minal fitra waaye loolu daa soxla nga xam taarix bi na kañ la wax loolu kañ la wax le <laughs> am ñu ne non c'est ci ci ci taxawaay yi la rek ak bërëb yi waaw bërëb bu nekk yeneen saa salaam ña waxal mu wax leen la nga xam ne moo yelloog ñoom waaw waaw kay waaye fukk juróom yi mu tudd ci yu hadis na Abu Hurayra da leen a tudd ngir wane seenu jéggi dayo ci li nga xamante ne ñoo gën a màgg comme li ñu wax cinq ci yeneen yi waaw comme lim ne comme lim wax ci hadis ba ad diinu nasiha waaw diine daal mooy ak sincérité ak laayi biir tekkiwul ne man damay la bu ma laay biiree rek léegi jaratul mooy julli jaratul mooy sincérité am nasiha gisoon nañ xadis boobu day tekki sincérité ak sa borom waaw xul naa li man mu ne lillah wali wali kitaabihi wali rasuli wali aimatul muslimin wa amatihim loolu sincérité da ngay nit mooy taxaw di conseiller yàlla mooy sincère ak sa borom ci wéetal gi nga koy wéetal jaamu gi nga koy jaamu ak loolu voilà kon mu ngi noonu kon ak lim ne alxajju arafa aj daal mooy arafaat tekkiwul ne man damay ñëw arafaat rek taxaw après li ci des man ma ñibbi ne man paax na parce que Rasul waxoon na ko euh, kii euh, kii euh, kii Urwatu ibn Mudarris <laughs> ah anhu voilà comme ñëwee tardé yéex a ñëw way nee fu nekk yéeg naa fa yoneen saa sallam laay way man damaa kii fu nekk montagne bu ne yéeg naa fa <laughs> waaw maa ngi nii nag fekk la jamaa fii ci Muzdalifa waaye loolu laa am naa aj <laughs> wax ko la mu koy wax kon Seydina Urwatu ibn al-Mudarris radiyallahu anhu ah, kon loolu euh, euh, euh, leer na que ne kon lii nii leen la day wane ne minal fitrati loolu mooy li gën a dëgër que loolu lenn la day wane ne lii ci fitra la bokk waaw te am na yeneen yoo xam ne dañoo ñëw daal di yokk que loolu ëpp na loolu kay. waaw waaw ah léegi kon am nañ fukk yu ne fukk al imaam al xaafid ibn Hajar mu ne wa dhakara ibn al Arabi mu ne al imaam ibn al Arabi al Maliki rahimahullah Abu Bakr taalibi moom taalibi al Ghazali la woon <laughs> al Shafi'i <laughs> moom taalibi imaam al Ghazali la woon rahmatullahi alayhi eh, al imaam eh, moo def sharh ci Sunan at-Tirmidhi Euh, rahmatullah alayhi léegi moom al imam euh, Abu Bakr ibn al Arabi al Maliki mu ne mu ne tudd na am na xisaal al fitra tablughu thalathina xasla mu ne gis nga mooy li làmboog fitra fitra ci boppam naka jekk ni borom bi moo ñëw yeneen ci yàlla saa saam tëggaleen ko yooyu boo koy wàññ boo ko jàppee mat na trente imaam al xaafis rahimahullah mu ne bu dee daa bujj xusuusa ma warada bi lafdil fitra fa laysa kadhalik mu ne daa bëgg tënk wax ji ne lépp loo xam ne day seet ci hadith yi li ñëw ne fitra nangam fitra nangam nangam loolu boo ko compter mu ne loolu noonu matul trente waaye mooy bu dee loolu la ci jublu loolu matul waaye wayn araada bu dee ne imam ibn al-arabi li ci ci namm rahimahullah a'ammu min zalika fala tanhasiru fi thalathin bal tazidu kathiran mu ne bu dee nag lu gën a jooyal lool gën a ëpp loolu gën ko yaatu lay wax mooy fitra yooyu tënkuwul ci trente kese li am ba def ëpp na ko kasiiran bu baax mu ne wa aqallu wa aqallu ma warada fi xisaalil fitra hadith ibn Umar mu ne li gën a néew ci li rot li wane li li làmboog fitra googee mooy li ñëw ci hadith ibn Umar radiyallahu anhuma eh, bi nga xamante ne nii foofu ñett kese la fa tudd waaw te mooy eh, eh, bi nga xamante ne ñett kasa bokkul ak bi ñu jógee de bi ñu jógee da ne aful yeneen saa saam da ne afu shawaari afu liha non bokkul ak lool voilà <laughs> voilà kon nag mu ne kon loolu mooy xadiisu ibnu Umar boobu ah rahmatullahi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñett mu ne foofu ñett kese lañu fa tudd léegi nag al imaam daal di ci yokk mu ne eh, mu ne. léegi was euh, euh, mu wax benn affaire après euh, mu ne ñëw ni sax ci baab bi ci buur bi imaamul Buxaari bi ci teg ci alfitratu ak min alfitra léegi boobu mu ne ci kaddu ismail yi al imaam al ismail il na ko ci salaatun min alfitra ñett ngi ci fitra la bokk ah, ak yeneen ak yeneen après mu ne hadith bu tudd sayyidatu Aisha bi nga xam ne moom la imaamul Bukhari imaam Muslim daal di indi imaam An-Nawawi indi ko fii ginnaaw hadith sayyidina Abu Hurayra mu ne foofu moom ashrun la min al-fitra fukk ngi fa zakara al-khamsa mu tudd juróom yi nga xam ne moo nekk ci hadith eh, ibn Abu Hurayra bi ñëw njëkk a gis ba pare allati fi hadith Abi illa al-khitan ba mu def njongu boolewu ko circoncision boolewu ko fële gis nga hadith sayyidatu Aisha bi xam nga amu ci ashru min al-fitra qasru shawarib qasru sharibi wàññi naanu infa'ul lihya sëqal sikkim wassiwaak socc wal istinshaq istinshaqul ma mooy sarax ne ko ndox wa qasul azfar lelli we wa ghaslul barajin daal di raxas sa articulation loxo yi fi muy lemoo ah boo tàllalee sa loxo yi nga koy nga koy foofee wa natful ibiti daal di buddi li nga xam ne mooy pokataan karaw pokataan wa halqul anati mooy wa karawu poq eh, naq wantiqaasul maa néewal ndox léegi këlinam raawi bi ne ah man de fàtte naa fukkeel bi xanaa muy man ma xam nga foofu gisoo xitaan mooy ak ndongo gisoo ko mu ne boobu nag moo ci te loolu am na ci hadith ibnu Abu Hurayra bi moom lu njëkk a tudd sax euh, alfitru xamsun aw xamsun min alfitra mu njëkk alxitaan mu ne boobu hadith ay dotaasi bu indiwul bii mu ne waaye wazaada yokku na fa i'faa'ul lihya waaw yokku na fa ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi bi nga xam ne juróom la mooy sëqal sikkim was siwaak socc wal madmadatu sal gallax nde ko wal istinshaq sarax nde ko wa ghaslul ak raxas articulation yi wal istinja utiliser ndox boo demee ci wanag wi ndax noonu la ko raawi bi daal di tekkee mu ne eh, loolu eh, eh, mu wax càllale bi mu jaar ci Abdallah ibn mu jëla sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne sauf que après foofu sauf que comme que raawi bi dana daa fàtte Euh, li nga xamante ne mooy madmada euh, daa fàtte dixième ba mu nekk suuf xanaa muy madmada mu ne waqad axrajahu hadis bi solo na kenn na ko Abu Awaana al imaam Abu Awaana fi mustaxrajihi ci mustaxrajam bi lafdi ashratun min as-sunna au lieu de fitra mu ne ashratun min as-sunna mooy tërëlin doxaliinu li nga xam ne mooy tërëliinu yonent yàlla saa saa ak leen yàlla sóoboon ak ñi leen melaloon. léegi mu ne wa zakara foofu mu tudd fal istinsaar badal al istinshaaq waaw ah, xam nga xadiis sayyidatu Aisha bi istin dana istinshaa wa istinshaaqul maa mooy dugal ndox sa bakkan muy sarax ndeku soo ko nee fii ci mustaxraju ki nga xam ne Abu Awaana boobu al istinsaar la tudd mooy fiigu xam nga ndox bala nga fiiru da dugal ndox ba pare doo ñëw mooy da ngay xëcc ndox mi teg ko def ko bakkan ba dugal ko génnewaat al istinsa istinsaaku xëcc bi sarax ne ko ak istinsaar ak fiiru sauf fii mu ne boobu istinsaar la tudd mooy fiiru à place de istinshaq muy sarax ne ko mu ne wa axraja an-Nasaa'i al imam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i soloona min tariq Sulaymaan at-Taymi ci yoonu Sulaymaan at-Taymi rahimahullah qaala mu ne sami'tu Talq ibn Habib te moo nekk ci càllale be yadkuru muy tudd ne ashrakum min al-fitra fukk ci fitra la nekk mu tudd fa zakara mislahu illa annahu qaala wa shashatu fil madmada foofu mu ne ah sauf que man eh, maa ngi siki sàkk ci madmada mu ne lool al imaamu akhrajahu aydan min tariq Abi Bishr an Talq eh, min as-sunnati ashra mu ne lool li soloo na ko ci yoonu Abu Bishr mu jël ko ci Talq ibn Habib mi ñu wax léegi mu ne foofu as-sunnatu ashra ashra waaw sunna yi daal yu yeneen yàlla saa saam yéen yàlla moo ñoon fukk la leena mu tudd lu mel noonu illa annahu zakara alxitaana badala ghaslil barajim woofu tudd na fi boole na fi li nga xam ne mooy njongu circoncision à la place de wala téegal waaw wax nañ la wala fii dañ koy woo njong walla téegal badalu ba place ghaslil barajim mooy raxas articulation yi ci loxo yi léegi bon après muy wax yi imaamu Nawawi eh, non imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi wa Eh, wallahu taala léegi eh, mu ne waqad axraja léegi ñu jàll ci lool waqad axraja ahmad wa abu daawud wa ibnu maaja min hadiis ammaar ibn yaasir mu ne te soloona imaam ahmad ak al imaam abu daawud lii lépp boo gisee ñuy def lii mooy après eh, nga gis xisaalul fitra yi bi nga xam ne noonu lu ñëwee ci xadiis yi ak tamit ni mu baree ci lim yi ñuy joxe mu ne al imaamu ahmad daal dinay soloona ko noon al imaam abu daawud ak al imaam ibnu maaja rahmatullah ala aljamii ci boo xam ne Ammaar ibn Yaasir radiyallahu moo ko e, solo yëkkati ko ba bi alayhi salaam mu mel ni mu ne naxwa xadis Aïshata mu ne lu mel ni xadis Sayyidatu Aïsha bi ñu nekk ni ci Riyaad bi muy xadis numéro de mille deux cent quatre mu ne lu mel noonee qaala min alfitra boobu min alfitra almadmadatu waaw ah, wal istinshaq wa siwaak wa ghaslul baraaji wal intidaax intibaax mooy wis waaw moo tax ñenn ñi doon wax ne eh, intibaax mooy wis sotti gi ngay sotti ndox boo demee ci toile yi di wis eh. wa mu ne wa zakara al fi hadith abi hurayra mu tudd fukk juróom nekk hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu mu ne saqahu ibn majah loolu imam ibn majah indi na ko noone wa mamma abu dawud mu ne kanta imam abu dawuda moom daa indi lu mel ni comme euh, moom hadith sayyidatu Aisha bi kii mu ne thumma qaala wa ruwiya moom daa wax ne loolu wa ruwiya soloo nañ nahwahu lu mel noonu an ibnu Abbaas wa qaala xamsun ibnu Abbaas ne radiyallahu anhu mbir yi fitra yi fukk yooyu xamsun fi ras juróom yi ci bopp bi la wa zakara minha mu tudd ci euh, li nga xamante ne euh, ay mbir yoo xamante ne nii moom la indi Eh, wallahu taala alam ah wallahu taala alam voilà parce que loolu al imam euh, euh, Tabari daa solo ci sanad boo xam ne jële ci Tawus mu jële ci Ibn Abbas mu ne hadis euh, aaya boobu wa idib wa ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahun waaw fàttalakul keroog bi nga xam ne ci la yonent bi ci la sa sa borom daal dina too Seydina Ibrahim ci ay kàddoom yoo xam ne lépp la matal imaam Ibn Abbas ne da ko nattoo saytu ko ci ak laab juróom yi xamsun fil ra's wa fil jasad juróom yi ci bopp bi juróom yi ci yaram wi après mu mu tudd lu mel ne xadiisu Sayyidatu Aïsha euh, radiyallahu ta'ala an ni jami' kon ba pare mu ne imam Ibn Abi Hatim moom tudd na ko ci beneen wàll jële ko ci Ibn Abbas mu tudd ci sangu ghuslul jumaa à place de istinja sangu ajjuma à place bi euh, euh, dem di utiliser ndox ci wana ji mu ne nag kon imaamul xaafis mu ne fa saara mu mujj majmu'ul xisaal allati waradat fi hadhihi al ahadith xamsa xasla mu ne kon boo boolee yi nga xamante ne ñoo rot ci xadiis yi mooy kon am nañ ci quinze fukk juróom yoo xam ne xas la ay loo xam ne ñoo làmboo fitra voilà mu ne iqtasara Abu Shama fi kitaab siwaak wa ma ashbahu dhalik mu ne ci lii ci la al imaam Abu Shama ne woon sëriñu imaam an-Nawawi rahimahullah ci la euh, yem ci téereem boobu as-siwaak ak yu mel nii moom da cee lan lan la ci minha asna ashara mooy isna ashara mooy imam ibn euh, Abu Shama ci téereem boobu kitaabu siwaak boobu douze la ci tudd minha ala asna ashara da cee yem ci douze mu ne wa zaada an-Nawawi taalibeem bi daal imam an-Nawawi borom Riyaad bi rahimahullah moom yokku ci benn ci sharh Muslim muy treize waaw mu ne waqad ra'aytu qabla al-xawdi fi sharh al-xams al-waarid fi al-hadiith al-muttafaq alayhi an Uh, ushira ila sharh al-ashr az-zaa'id alayha mu ne te waqad ra'aytu gis naa laata may dugg ci di leeral fukk yi nga xam ne ñoo ñëw ci hadith sayyidatu sayyidina Abu Hurayra bi nga xam ne muttafaqun alayhi mu tudd yeneen fukk yi nga xam ne ñoo yokk ci juróom sayyidina Abu Hurayra yi radiyallahu uh, uh, anhu wa ardaahu kon Euh, loolu al imam mooy day day day tuddal eh, yi nga xamante ne ni euh, ñooy yeneen yi nga xam ne boo ko jëlee boo ko defee yépp day nekk quinze waaw waaw <laughs> waaw loolu euh, lu ama am solo la waaw akbar léegi mu daal leen tudd mu daal leen tudd Eh, wallahu eh, taala alam eh, léegi kon foog naa mën nañoo yem noonu ci kii kon da gis ne kon de affaire yi am nañ ci ñaata quinze la imaam wax ne mooy imaamul xaafid ibn Hajar te ne loolu Euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a bari loo xam ne moom moo ko euh, moo ko jote waaw waaw mu ngi noonee mu ngi noonee kon insha allahu taala euh, xam naa dañuy yem noonu dañuy yem noonu wa beneen yoon ñu daal di koy gis wallahu taala alam ah, wala ñu tudd lim wax après ñu door a euh, ñu door bii di ñëw nag ñuy jël benn par benn insha allah benn par benn léegi kon euh, boo seetloo boo jëlee juróom yi nga xam ne mooy imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu daal di indi xadis bu njëkk bi xadis bu njëkk bi Euh, boo seetloo euh, euh, mooy léegi nañ jël imaamul xaafid ibn Hajar rahimahullah daal di daal di wax kon ci yim ne indi yooyu ba pare après daal di daal di indi yeneen yi waaw daal di indi yeneen yi mu ne kon gis naa ne naa tudd kon fukk yi yi nga xam ne ñoo yokk laata may tudd yi jëm ci wàllu xadiis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu wa arda ah, loolu kon mu ne lii la ko waxe moom al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah mu ne kon ñëw na ñëw na ah, mu ngi nii voilà voilà mu ñëw mu ñëw nag di leeral loolu kon mu ne kon ñëw na ah, ci yoonu voilà léegi kon mu ne kitaab mu ne kon euh, naa tudd yooyu wa qad ra'aytu qabla xawdi fi fi al-hadiith muta an ushira ila sharh al-ashra mais loolu daa bëgg leeral ashra yooyu loolu mooy problème bi as-zaa'id fa amma al-wudu'u mu ne kanta njàpp kon benn boo jàppee kon da ngay am yeneen yi moo ne dañu yokk léegi da ngay jël benn liste moo gën a wóor boo jëlee cinq yu Seydina Abu Hurayra yi radiyallahu anhu boo defee un hmm, xaaral euh, dañuy def un hmm, alxitaanu voilà deux al istihdaadu trois taqlimul azfar taqlimul azfar quatre natful ibiti waaw natful ibiti sharibi qassu eh asharibi cinq yango léegi kaay xool imaam li mu ciy yokk bu ko ak <laughs> naa doon moo tane quoi léegi nag boo jëlee cinq yim ci tudd mu ne am al wudu al wudu kon six da nga naan six six al wudu mu ne loolu wal istinshaqu mooy te loolu mu ngi ci xadiisu istinshaq wi ñëw na ci xadiis sayyidatu Aisha sept al istin shaaqu huit hein al istinsaar mooy istin saar neuf muy al istinjaa al istin jaa'u dix voilà yi mu asiwaaku yi mooy gën a baax asiwaaku léegi kon am nañ dix kon cinq dese mu ne kon onze bi ghaslul jumaa walla ghuslul jumaa ghuslul jumaa mooy cangaayu àjjuma ghuslul jumaati ah xam nga lii moom gisoon nañu ko moo am na fii yoo xamante ne dara duñ ci ñëwaat de comme siwaak ak xuslul jumaa waaw léegi euh, am nañ infa ul liha boo boobu ñëwagul waaw infa ul muy douze infa ul liha infa ul liha léegi i'fa'ul liha boo ko amee euh, mu léegi mu daal di ciy tegu wala al lihya rek woo ci wax baax na waaw parce que liha mooy pluriel u lihya voilà i'fa'ul léegi kon ginnaaw loolee i'fa'ul liha euh, al imaamul hafiz euh, mu ne alfaraqu muy treize alfaraqu treize voilà léegi gas quatorze muy guslul wala gaslu gaslul barajimi gaslul barajimi voilà kon léegi quinze mooy lan quinzième bi mooy euh, mu ne boobu euh, alors parce que daa nekk di leeral baraajim yeeg di dugg ci yooyu après euh, ak masala yi ci jëm après nag mu daal di indi li nga xam ne mooy quinzième bi mooy intidah wa amma al intidah mooy al intidah voilà al intidahu quinzième at kon mu ngi noonee nga xam ne mooy wis ak yi nga xamante ne da ngay bañ dinañ ñëw ci loolu waa loolu mooy lan nga xam ne boo ko defee day dàq euh, li nga xam ne mooy wis waswaasuk shaytaane waaw waaw nga xam ne boo ko ci wisee tuuti boo tuuree ndox nga nga nga nga nga nga laablu ba pare daal di ciy wis tuuti waaw léegi bu ko defee loolu yow iblis du ñëw di la jax-jaxal naan la yow mii ba après sa lii gi amul lu génn ak lool saa bu waxee lool nga ne ko mooy li ma sotti woon mooy li ma wisoon sànk jeex na tuutee def boo koy def mu lay bàyyi yow moom doo am problème boobu mais bu dee ne boo kiiwee tuuti ne ah xaaral man ma dem jàppiwaat ndax am na loolu nag tey nga dee yow waaw yow moom tey nga tey nga faatu parce que noonu lay yàqoo euh, euh, euh, yàqoo da yàq dëgg dëgg dëgg waaw hmm? wallahu taala alam léegi léegi imaam al alxaafis après ginnaaw bi mu ëndee quinze yi am na leneen lu loo xam ne ngir yokk njariñ mu ne wa amma ndaal al al alxisaal alwaarida fil maana kanta yeneen yoo xam ne bay mbir la yoo xam ne ci maana fitra ak sunnaay yeneen yi alayhi salaam maana boobu la yor waaye lakin waaye lam yaridi tasriixu fiiha bi lafdil fitra fa kasiira mu ne waaye nag foofu leeral fa lii mooy fitra fitra la loolu moom loolu lu baree bari la mu ne mina bokk na ci maxrajahu Tirmidhi li imaamu Tirmidhi solo min hadith Abi Ayyub ci hadith sayna Abu Ayyub rafa'u mu yëkkati mu ne arba'un min sunanil mursalin yoo xam ne moom dalaa recensel yi ñi nga xam ne daa ñëw ci fitra mooy quinze mu ne suuf que nag bu dee yi ñëw ci maanaawu fitra waaye ñëwul ci baatu fitra loolu noonu eh, am na yeneen mu ne comme bii hadith naa Abu Ayyub bii mu ne yeneen saa saam nee na ñeent ngi ci sunna yonent yi alayhi loolu waxoon na le loo xam ne boo boo defee am bàkkaar non boo bàyyee eh, boo boo boo bàyyee doo am doo am bàkkaar boo defee am tiyaaba loola lii mooy ni leen borom bi eh, kiiwe daal di moo mooñe tëgg leen noonu moo tax dinañ gis bu ci nekk ci ñu lim ne insha allah lan mooy àtteel waaw te dinañ gis ne yépp bokkuñuy àtte dëgg-dëgg voilà foofu mu ne ñeent yooyu alxayaa u mooy kersa du rus de kersa waaw rus moom faiblesse la kersa mooy qualité waaw kay <laughs> waaw wattaaturu mooy di xëy ñeex di parfum wasiwaaku ak di soccu wan waaw fii lan moo fi yokk alxayaa taatur ak an nikaax ñetti kantaar si ñëw na mu ngi noonee eh, wallahu taala alam indi na tamit yeneen yoo xamante ne nii eh, baax na <laughs> baax na noonee ah am na yoo xam ne mu ne eh, ñëw na tamit ci yeneen yoon ku mel ni al imaam at-Tirmidhi al Hakim day bokk la imaam at-Tirmidhi bii de beneen bi mooy Hakimu at-Tirmidhi boroom Nawaadirul Usuul mu ne moom indi na ko yokku fay leneen loo xam ne ci ñeent yi mu tudd ñeent yi ba mu des boolewu ci ni nikah waaye alxilm mooy ak teey ah waaw waaw teey dal wal xijaama ak xijaama yooyu nga xam ne façon technique wu ci mpaj la bokk yi nga xamante ne ngir génne deret ji nga xam ne deret la yoo xam ne ju mën a yàqu ci ci euh, deretu ci yaramu doomu aadama bi mu boole ci yooyee hmm? léegi nag kon euh, euh, mu ngi noonu wallahu taala alam kon hmm, euh, lii la al imaamu daal di tudd jazahullahu an il islami xayra léegi nag ci kaw bii di ñëw nag insha allah nag ñu dugg nag ci benn bu nekk ci ñoom insha allah mais bon quinze yi quinze quinze yëpp du ñu gis yëpp parce que am na yoo xam ne bu dee masoon nañ ko wax moom comme siwaat yi moom dara lañ ko dul waxaat dañ naan loolu romboon na kon am nañ alxitaanu al istihdaadu taqlimul azfaari natful ibti qasu shaaribi léegi al wudu bi mu wax njàpp wal istinshaq wal istinsaar xam nga yooyu yëpp day duggante boo njàpp gi njàpp ma <laughs> non foog naa loolu buñ ci duggee moom ah xanaa ñu wax rek benn te loolu defoon nañ ko mooy xadiis Seydina Usmaan bi am gisoon nañ ko fi radiyallahu taala anhu ak yu Seydina Ali yi ak wane tamit li yoneen saa sallam doon jàppe say Abdallah ibn Zayd ibn Aasim ah, radiyallahu anhu xanaa wax yooyu rek ci wàllu jàpp ak yi nga xamante ne muttafaqun alayhi la boroom xam-xam yépp dëppoo ci wàllu jàpp ne lii moom farata la waaw comme yi alquran wax ci suratul maida bi ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila as cër yooyu mu wax yooyu ñëpp d'accord ne yooyu ñooy moom farata lañ ba moo tax xanafiya yi par exemple rahmatullah alayhi ñoom loolu kese mooy farata ñu jàpp ah yokkuñ ci dara waaw bon xanaa après bu ñëwee foofu tamit ñu gisaat ah, <laughs> waaw ak ku nekk lan nga yokk ah xanafiya yi nee nga moom ñoom ni alxuraan waxee nga jàpp ñoom foofu lañ yem yokkuñu ci moom lañ la waxoon ne moo tax xanafi bi moom. <laughs> fii mu ne yooyu yëpp moom pour moom jàpp jarul yéene parce que xam nga ilaa kuntum boobu man nga ne boo yéene bi duggul ci bi non non kër yi mu wax ne fansilu raxas leen ak lim ne masaaleen ñoom pour ñoom loolu kese mooy jàpp yow boo ko defee boo tax ñu ne la woon Hanafi fii mu ne boo amul njàpp nii hein amoo njàpp wala boog nga am nga war a sangu set nga génn ci mbedd mi di dox am looy doxi rek affaire bi commencé taw taw bu foor ba nga tooy xëpp sa lépp tooy xëpp mu ne la sawaay yow pare nga bu neexee boo rombee ci jàkka ji man rechangé wu taxaw julli taxawal nga julli du lépp tooy na sangu set du pour lépp tooy la wala déet lépp tooy na soxlawul yéene nga ne mais mais man damaa taw de mu ne la wax parce que soxlawul yéene ca julli ji simple <laughs> waaw xam nga loolu moom <laughs> waaw fii mu ne xaw ma noo xoole ba tàbbi ci piscine nga da rek ci piscine bi daa doon geestu ba wadd ci piscine wala am <laughs> fu am ndox nekk sërëb tooy na saay boo jógee ci saase bu la nee nga eh waaye tàkkusaan bi jot na de allah waay eh, xam bismillah allahu akbar xam nga <laughs> loolu insha allah waxoon nañ ko fi eh, waaye bañ koy door wax da ngaa jaaxle woon ma la ah loolooy mazhabu xanafiya yi da loo bëgg <laughs> ñu wax <laughs> daa tumuraanke ci yow ah mooy amaana xam-xam a tumuraanke woon xam-xam boobu en tout cas bu bu xanafiya yi mazhabu xanafiya yee tumuraanke ci ñun rek kon loolu mais tumuraanke attention de xam nga xanafiya yi ñu ëpp ci monde bi <laughs> monde islamique bi jamono jii ñuy wax ñook Shafi'iyya yi ñook Shafi'iyya yi ñu ëpp waaw amaana Hanafiyya yi sax ñu ëpp parce que ay Indonésie pays yu rëy yooyu noonu même xataa ay ay Éthiopie ay façon yooyu ay Malaisie ay façon yu mel noonu yu bari boo leen seetloo ñooy ay Hanafi lañ <laughs> te ñooñu ñoo ëpp ci monde ñoo ëpp ci monde islamique bi <laughs> Maliki yi moom tax ñu wow ñoom Afrique de l'Ouest ak Afrique du Nord lañ ñëwoon voilà euh, léegi euh, Hanbali yi nag dañuy combat ah, mooy bon côté boo demee ay ay Arabie saoudite bon en tout cas ci ñi ci référé wu ci mazhab seen sëriñ ñoom comme ay Ibn al-Uthaymin rahmatullah ñoom moom Hanbali yi de pur le moom waaw <laughs> ñooñu mooy euh, Shafi'i yi nag li ci des ñoom ñu jël ko <laughs> waaw ñoo xanafi xanafi yeeg Shafi'i rahmatullahi monde islamique bi ñoo ci waaw ñi nga xam ne dañuy euh, affilié ci mazhab yooyu ñoo ëpp voilà euh, rahmatullahi ala léegi bu boobaa insha allah xanaa kon al wudu kon al wudu mooy six bi sept al istinshaq huit al istinsaar neuf al istinja dix as siwaaku onze ghuslul jumaa ghuslul jumaa gisoon nañ ko i'faa'ul lihya douze al faraq treize ghas ghuslul barajimi mooy mu jeex kon gis nga lii nii moo tax lii nii lii nii boo moytuwul buñ buñ ko naree jàpp ñii moom sincèrement mooy tom bii moom lii kese lay doon non non damay ragal ne tom yépp tomu lan cinquante mu nekk ci lii kese loolu mën naa ne de mën na ko bañ a nekk tamit wallahu taala alam kon ci kaw noonu dañuy yem nii inshaa allahu taala wallahu taala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون